fil baabi saamini wa salaasiin wa an Amri bni Shu'ayb an abiihi an jaddihi radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam muruu awlaadakum bis-salaati wa hum abnaa'u sab'i siniin wadribuuhum alayha wa hum abnaa'u ashr wa farriquu baynahum fil madaaji' xadiisun xasan rawaahu abu daawuda rahimahullahu bi isnaadin xasan kon al imaamul xaafid annawawiyu rahimahullahu taala ci suñu jotaa bi ñu génn am na xadiis ñu gisoon ci garab gi ñu nekk ci bunt bi di eh, bunt bi wax wala garab numéro trente-huit fanweer ak juróom ñett warug di digal ay ñoñ soxnaam ak ay doomam ak ay ñoñam ak ñi nga xam ne doomam yu ràññee ak ñeneen ñi des ñi nga xam ne ñoom yépp la borom bi daal di gàll ci moom mu yor leen ci mu leen di digal topp yàlla ak di leen tere ñuy wuteeg ay ndigalam di leen yar di leen kere ñuy def lépp loo xam ne lu ñu tere la ci suñu jotaay bii ñu génn nag gisoon nañ ay xadiis bi ñu ci mujj woon mooy xadis bi nga xam ne euh, mooy xadis numéro trois cent ñetti téeméer nga xam ne boobu xadis boobu noonu gisaa dañ ko wax noonu rek parce que gisoon nañ ko ci lu jiitu woon euh, mu doon xadisu Seydina wa Mawlana ibn Umara radiyallahu taala anhuma bim ne dégg na yonente mi alayhi salaatu salaam muy wax ne kullukum raa wa kullukum mas'uulun an ra'iyyatihi kon nag al imaamu al haafizu an-Nawawiyu rahimahullahu taala mu def ci hadith numéro trois cent un mu ne waan Amr ibn Shu'ayb mu ngi koy jële ci Amr ibn Shu'ayb an abiihi mu jële ko ci baayam mooy Amr di doomi Shuayb moo ko jële ci baayam an jaddihi mu jële ko ci maamam di Abdallah ibn Amr ah Shuayb ibn Muhammad ibn Abdillah ibn Amr ibn al-Aas al-Qurashi as-Sahmi mooy Amr ni mbir mi nii la Amr ibn Shuayb ibn Muhammad ibn Abdillah ibn Amr ibn al-Aas radiyallahu anhuma ah léegi Amru da koo jële ibnu Shuayb da koo jële ci baam ni Shuayb Shuayb moomu jële ko an jaddi ci maamam maamu kan maamu Shuayb <laughs> maamu Shuayb mais pas maamu Muhammad parce que maamu Muhammad <laughs> boo maamu kii nu mu tudd euh, Shuayb maamam mooy Abdallah ibn Amr ibn al-As voilà voilà ndax moom ci maam jëla ko jële waaw mais du amr ci boppam mooy maamu amr maam bu gën a jege amr bu doon lool mooy muhammad te bu boobaa day am rupture moo nañ ko bi ñuy ci nañ ci ci càllale bi te ne li gën a dëgër mooy xasan la lu wér la euh, comme li euh, ku mel ni ñoom imaamul buxaari rahmatullah alayhim ak ñooñu daal di euh, Eh, jàpp ne lii moom dëgër na ko voilà te ne loolu moom mbir la moo xamante ne nii bu lu baax la boobu kon mooy càllale bu siiw la Amr ibn Shu'ayb an abihi an kon nag insha allahu taala kon kon ab Seydina Abdallah ibn Amr ibn eh, oh, al qaala qaala mu ne nee qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla sallallahu alayhi wa ah muru awlaadakum digal leen seen doom yi bi salaat ci julli wahum da fekk ne ñoom bu boobaa abnaa'u sab'in doomi juróom-ñaari at siniina mooy ñoo xam ne xale lañ yoo xam ne doom lañ yoo xam ne juróom-ñaari at lañ am waaw wadribuhum alayha dee leen ci dóor nag bu dee dangeen leen koo digal ñu bañ wahum abnaa'u ashr bu dee ne Eh, ay doomi fukki at lañu mooy bu ñu amee fukki at wa farriqu baynahum fil madaji' ta nga tàqale seen diggante seen diggante ci lal yi mu ne xadiisun lii xadiis la xasanun bu baax rawaahu soloo na ko abu daawuda as-sijiziyu as-sijistaaniyu rahmatullahi alayhi eh, bi isnaadin sanad boo xamante ne nii mooy sanad la bu baax hmm? léegi wax ji mooy ana kan est-ce Abu Dawud moom di kese ko solo ñu ne la déedéet al imaamu Ahmadu sëriñam solo na ko ñoom ñaar ñoo ko bokk ñoo ci bokk al imaamu Abu Dawud rahimahullahu taala ci kitaabu salaa baabu mata yu'maru al ghulaamu bis foofu la ko ndi ah ne haddathana Mu'ammal ibn Hisham mu ne yaani al-Yashkuri ne ki ñu nettali mooy Mu'ammal ibn Hisham al-Yashkuri Abu Hisham al-Basri rahmatullahi alayhi ah, mu ne qaala mu ne haddathana Isma'il mu ne ki ñu nettal moo Isma'il Isma'il ibn Ibrahim ibn Miqsam al-Asadi Abu Bishr rahimahullah al-Basri al-Bazzaz al-Kufi al-asl rahimahullah mooy Kufa moo doon cosaana waaye Basri la mu ne an Sawwar ibn Abi Hamza moo ko jëlee ci Sawwar ibn abi hamza moom nag turam moroon sawar ibn daawud al-muzani abu hamza as-sayrafi al-basri rahimahullahu taala kon an sawar abi hamza qaala abu daawud al-imam abu daawud nag di leeral sawar mi mooy kat mu ne wa huwa sawaru ibnu daawud abu hamza al-muzani as-sayrafi comme ni ñu wax sànq mu ne kooku la an amr ibn shu'ayb moo ko jële ci amr ibn shu'ayb ne amr ibn shu'ayb ah Abdullah an abiihi mu jël ko ci baayam di Muhammad di euh, Amr ibn Shu'ayb Shu'ayb ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Amr ibn al-As an jaddi mu jël ko ci maam maamu Shu'ayb mais pas maamu Amr wax nañ la bu dee maamu Amr la kon ci Muhammad la yem mooy an abiihi te bu boobaa loolu day am rupture parce que moom du saxaaba voilà moom taabi'i la alors que bu dee ci maamu Shu'ayb la voilà maamu Shu'ayb mooy Seydina Abdullah ibn Amr ibn al-As ndax Shuayb bu day jële ci maamam directement euh, radiyallahu anhu an jaddi kon mu jële ci Abdallah ibn Amr ibn al-Aas di maamam annahu qaala nee na qaala rasulullah dawal yàlla di maamu kan wax nañ la kon maamu Amr male kon di maamu Shuayb boobu di maamu Shuayb qaala annahu qaala mu ne qaala rasulullah mu ne dawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam nee na muru awlaadakum bis-salaati wa hum abnaa'u sab'i sinin wadribuhum alayha wa hum abnaa'u 'ashr na moom baynahum boo madaaji' kon hadis baa ngi noonu nii la ko al imaamu al haafidu daal di indi al al abu daawuda léegi hadis bii nii bokk na ci njàngat yi nga xamante ne moom lañ ciy jële ak lëkkaale bi mu am ak suñu dëkk suñu bunt bi mooy dañuy gis ne yonent bari saa saam dafa digal awliyaa yi mooy ñi nga xam ne ñooy parents wala ñooy ñi ñi nga xam ne ñooy yar gone gi ñoom la digal ne muru digale leen waaw awlaadakum seen doom yi bi salaata loolu li gën a dëgër comme li al imaamu Nawawi wax mooy ne loolu farata la même bu dee am na ñu naan lu ñu sopp la mais loolu du lu ñu sopp waaw parce que lu ñu sopp moom kenn du la wax lu ñu sopp naan lu yare ci yar boo xam ne yaru uquba la ci wàllu badaniya buy dal ci yaram lu ñu sopp kese déedéet daa fekk ne loolu farata la di ji ci yaram loo xam ne day metti ci yaram digal leen waaw kon nag mooy waliyu bu ne parent bu ne moo xam yaay la moo xam baay la ak kum ci man di doon affaire démissionnaire yooyu moom amuf waaw yor say doom ba pare yow daal jur leen kese nga man ay léegi nag daal li leen yàlla sas tas teg la ko nga war leen cee yar yow sa yoon newu ci di nga xam de <laughs> gisoon nañu qu anfusakum wa ahliikum naara waquduha an-naasu wal hijaara moom la ubbee woon kon nag muru digal leen yéen awliyaa u yéen ñi nga xam ne yéenay tuteuru gone yi awlaadakum seen doom yi baay ak yaay ak maam ak ñoo ñépp ko ci yor taxawu place u baayam ak yaayam digal leen awlaadakum seen doom yi bi salaati ji julli wahum abnaa'u sab'a sab'i sinin fekk ñu ngi nekk ay doomi sept lool tekkiwul ne ah kon man damay bàyyi ba am sept mu koy dóoru digal non non déedéet mooy da nga koy day day gën a feddale bu boobaa sinon gone gi bu nekkee gone commencé sax di raam ak yëpp ci nga koy miinale loolu lu baax ngir mu koy fekke boo tax yonent ma ne saa saam jàkkaam ji dafa doon nekk sëtam yi ñëw ñoom Seydina Al-Hasan ak Seydina Al-Husayn di fa dugg si di daw nekk ay gone muy yenu muy yëkkati Seydina Sayyidatuna Umaama bint Zaynab di bint euh, Abil Aas <laughs> Rabi'a ah <laughs> waaw doomu doom di jigéenu du Zaynab boo bële sëtam bi da ko doon yëkkati ci bi ci jàkka ji mooy loolu da ko koy deel a tàmmal waaw kantaa ay waaye gone yi bu ñu ñëw ci jàkka yi loolu moom wax yi ñu xamul la <laughs> waaw te loolu loolu da seetlu xaman xaw ma fan la mais en tout cas arab suñu mbokk arab yi ma côtoyé fii en France ñoom loolu moom dafa bokk sax ci li leen di dégloo buñ gisee xale yi ci jàkka yi alors que Sénégal moom man de moo fa nee gone léeg-léeg boo gisee yenn kii pay bi lay tam leen dale yenn pay affaire bi xaw ma ñoom gone yi ñëw ci jàkk ji da lay day day bonloo seen xol xaw ma lu leen dal <laughs> waaw nga ñenn ñi di kaas quoi waaw ñoom dañuy du duñu ñëw à l'heure ci jàkka ji xale yi buñ ñëwee mais lan lañ bëgg <laughs> mooy yonent way saa saa bi waxoon waaw lii lii yëliyeen yi ulil ahlaami wan nuha waaw mu mu mu sës ma ñi nga xamante ne ñooy boroom ñi ñi ñi ñi yeewu majeur am xam-xam ba fay yeewu ci wàllu xam-xamu jul eh, eh, eh, julleek yooyu mais yow bu dee ne du ngeen ñëw yéen bala ngeen a ñëw imaam di daanaka benn rakkaa yi des ba pare ngeen di kaa su tax xale yi nekk fii mais xale yi li après def nañ sàppay leen met ba ña ko fekk man ngeen ci kanam ñu teg gone yi ci gannaaw léegi yéen ngeen jóge nële tardé <laughs> ba pare ñëw di kaas même bu dul lool sax dañuy kaas waaw léegi la ñuy kaas waaw nga dégg ñenn ñi non xale yi moom waru leen waru leen di leen kii ma ne dara fii xale yi dañ leen di indi yonent bi sallallahu alayhi wasallam da doon jiite nit du gis nañ ko fii ci euh, Riyad bi nii du gis nañ ko fi hadith bi ne man damay dugg ci ci julli wa inni urida an utawwila mu bëgg a guddal. dégg benn liir buy jooy ca gannaawu yaayam ma ma daal di koy yërëm tax ma gàttal suma julli est ce ah kon nag eh yéen soxna yi bu leen fi di seen doom yi waxu leen loolu waa ah. waaw léegi kon lan moo tax ñun ñu bëgg mel loo xamante ne nii fan lañ bëgg ñuy gis xale yi ci terrain bi ñuy football rek kese ak ji petit camp wi te bu ñuy petit camp sax paa bu ñu dóor lu bal bi nga nga mer naan ni ñu ñàkkee yar te yaa leen dàq ci jàkka ji yow fan nga ñu nekk <laughs> leen. ñu nekk ci euh, mbedd mi di petit camp nga romb fa dëgg la bon li gënoon a teg gina mooy ñu taxaw ba nga jàll mais léegi nag duñ la gis buñ nee ci ambiance bi tàngooru dóor bal bi kaj bi mais paa ngay romb ñu la ko tël <laughs> nga mer dàq <laughs> yow fan nga bëgg gone yi nekk <laughs> ah ñoo tax ñun mais de toute façon boo seetee ñi mel noonu mooy ñi nga xam ne ay lam daa lañu waaw mooy xamuñu xam-xamu diine waaw xër nañ nii bon nekk nañ mag ñu ngi ci jàkka yi di fa ñëw tout le temps di fa nekk léeg-léeg sax ñoo koy toppatoo léeg-léeg ngay gis kiy toppatoo jàkka ji moo gin a mere xale yi bu <laughs> xale yi du ma os eh, génn nag du loolu voilà dañ leen a war a indi fu baax ñu koy gaawu mii waaw loolu dafa am solo fii dane muru awlaadakum wa hum abna'u sab'i sinin ngir dina falay dina seddale koo digal gi waaw fa la digal gi gën a feddale ko bu dee ne dañoo am sept ans nga digal leen leen te bu boobaa ñoom du ñu ay majeur loolu day wane ne kon ku majeurul waaye nag dinañ la digal mais mooy tam tamyiz waaw parce dafa am gone mu mumayyiz mumayyiz gone goo xam ne dafa ràññee kooku mën nañ koo digal moom lañ la doon wax ci jotaay bee weesu waaw kon nag mu ngi noonu kon digal leen seen doom yi. bi salaati julli wa hum abnaa'u siniin kon loolu du responsabilité waaw ah, waaw baabu wujuubi amri ahlihi buntu waru digal say ñoñ wa awlaadihil mumayyiziin ak sa doom yi ràññee moo tax yeneen lay saa saam nag moom moo ko wax ne muru loolu moo tax imaamu Nawawi rahimahullah di wane ne loolu farata la waaw digle googu farata la. waa jur wu fi sàggane bàyyi sa doom xamul nu muy jullee xamul nu muy woore xamul yooyu bu màggee yow yow di am problème waaw yow dinga am problème ah xaaral ba nga dem sa yàlla nga seen mooy lëm la digaloon defoo ci dara waaw loolu mu ne léegi dinañ ci ñëwaat dinañ ci ñëwaat ah léegi mu ne wadribuhum alayha wa hum na ashr bu ñu ne amee fukki fat at nag mooy gisoo day digle gële day gën a feddalekuwaat bu dee fukki at lañ am mu ne bu boobaa nag bu dee fukki at lañ am ngeen nga leen dee leen julli ñuy bañ aka tendeefal loolu mën nga leen cee duma waaw mooy duma boo xam ne nag comme ghayru mubarrih boo xam ne du gaañ waaw boo xam ne da ngay leen di yar bu dee ne koo xam ne ay wax moom xamu ci dara boo jëfee moom moom moom dangay wax xool loolu lépp kiiwu ci dara foog nga duma ko mu ne ngeen duma leen bu boobaa ngir ñu julli ndax lu toll bi julli moom ëpp naa sàggane mu nekk gone di ko di ko di ko bañ a def noonu bu màggee noonu foo jëm waaw kooku yàqu na <laughs> kooku yàqu na moo tax mu ne wadribuhum alayha duma leen leen ci wahum abna naa ashru bu dee ne dañoo am fukki fat fukki at ngeen leen koy digal ñu bañ waxuñ la <laughs> ñuy julli nga leen di dóor ah mooy bu dee dañoo bañ <laughs> voilà léegi lii nii ku mel na al imaamu alxaafizu nawawi rahimahullahu taala mu ne nag gis nga xadiis bii nii xadiis bi dañ ciy jànge ne imaamu nawawi kënee ah non imaam euh, euh, imaam euh, imaam an-Nawawi rahimahullahu taala non maanaam imaam an al al al al Munawi waaw <laughs> ah, borom al Fathul Qadir waaw <laughs> ah, imaam an-Nawawi imaam al al al Munawi mu ne loolu noonu yonent ba saa saa li mu wax mooy na leen digal li nga xamante ne mooy julli ñu xam. ni nga xamante ni noonu la ñuy jullee waaw non seulement pas di ñuy julli kese mais xamal leen euh, mooy euh, charte julli kaal charte julli ruknuy ak yu mel noonu voilà lii moo koy yàq boo jullee ba kii lii xew ci lii ngay def ngir réparer ko loolu la tamit du rek nga koy wan ko waa tisbaar lii la tàkkusaan ñeenti ràkk la tisbaar ñeenti ràkka la ci suuf ngay wax ak ainsi de suite ak jiw yooyu yooyu da ko ko war a xamal te loolu xamal bi gën baax mooy par pratique waaw. moo tax yonent bi saa saa lu bari am njàngaleem da day wax waaye day wane daa jàpp wan nit ñi nit ñi gise ni muy jàppe waaw mu julli wan nit ñi nan lay jullee ne sallu kama ra'aytumuni usalli julli leen comme ni nga xamante ne ni noon ngeen ma gisee may julli. waaye mu aj ba pare ne li yaxuzu li li taxudu anni manasikakum dama leen a wan ni may aje ngir jay wa jël leen jël leen ci man ni nga xamante ne nii noon ngeen war a aje voilà kon mbir maa ngi noonu parce que loolu day def waaw moo gën a mën a des ko wax kese waaw loolu nag boo jàngal gone gi mooy muy fekk ngay julli mu taxaw sawet nga koy wan nii la bu bu rukkoo ay rukkoo yi dul nii nga wan ko nan lay def ak yu mel noonu bu jaree sax bu ngeen jullee pare nga taxaw ne ko taxawal nga xool nii la ñuy rukon sëggal xool su jootal defal nii eh, booy taay nii ngay def après kaddu yi ñuy wax it da nga koy fekk xamal waaw <laughs> lool ci xamle julli bi la mooy que la faatiha ci julli mooy mënoo julli sans nga tari faatiha mënoo taxaw te tamit booy tari booy julli eh, eh, du da tëj sa gémmiñ gi di di di taree sam xel ndax bu boobaa yow tariwoo waaw te suñu borom dane faqra'u ja tari leen ki tëj gémmiñam yëngalul benn làmmiñam kooku kooku kooku tariwul waaw <laughs> waaw ak yi mel noonu yépp nga xamal ko ko lan mooy farata yi yan ñooy julli juróom yi nga xam ne farata lañ waaw ku nelaw boo nelawee fekk waxtu wi weesu nan ngay def est-ce que da nga naan weesu na kon grawul bon tant pis hein c'est pas grave je voulais prier mais bon Dieu va comprendre ah non non non Dieu va comprendre fan loolu nga xamal ko yooyee xamal ko ruknu yi xamal ko charte yi ba pare nag di ko euh, euh, miinal li nga xam ne mooy loolu le bu dee nag da koo ba parce que an nafsu inna an nafsa la ammaratun bisu bakkan moom maa waa yow buñ def dara <laughs> waaw di dëgër bopp di féetéerlu bu boobaa nga wax neexal def lu ne mu bañ bu boobaa nag moom mooy euh, punition kese ji des amatul beneen affaire waaw amul ñu naan bon c'est sa liberté ah il veut pas bon quand ça ne veut pas ça ah non non yooyu mooy la <laughs> yow yow miy wax loolu naan quand ça ne veut pas ça ne veut pas yow léeg-léeg nga bëgg ko yóbbu école du bëgg a dem ah <laughs> du sawar dara bu sañoon lal bii du fi jóg surtout seddaay beeg neige beeg affaire yeeg verglas beeg yooyu du léeg-léeg sax du loolu lépp du xew bu tëdd du bëgg a mais est que après da nga naan bon man yee naa ko boo si ça ne vaut pas ça ne vaut pas est ce que wax nga lool xam nga doo ko wax fii ma ne léegi lan moo tax yow al euh, mais julli li nga xam ne mopp yooyu doole yow léegi nga bëgg daal lak wane ci sag ras sag racisme boo xamante ne nii bu patent la gu gu gu criant la loolu loolu c'est c'est pas grave <laughs> loolu c'est pas <laughs> pas normal kon nag mu ngi noonu le kon digle julli kon parents yi lañ digal ñu digal gone loolu am na waaye am na yoo xamante ni ni alquran ci boppam danaan danaan kii bi moom doom yi doom xale bi ci boppam lay digal waaw xale bi ci boppam lay digal waaw moo ci euh, suuratu nuur hein bi nga xamante ne ci lay ci lay digle ñi nga xamante ne ñooy gone yi ñuy ñuy laaj ndigal ba dugg waaw laaj ndigal bala ñoo dugg mu ne wa fekk mooy aay bu guddoo yaa ayyuhal ladina amanu liyasta'dinkum alladina malakat aymanukum walladina lam yablughul hulma minkum thalatha marrat waaw yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla liyasta'dinkum na leen ñaan ndigal mooy di di yëglu di toke ci bunt bi wala di yëgle bu dee du bunt bu ñuy yëglu alladiina ñi nga xam ne malakat aymaanukum seeni njojoor ko mooy seen jaam bi bu ñu ñëw rek ñëw rek dugg noonu fekk ci ab néeg rek ñu ñëw dugg déedéet walladiina lam yablughul huluma ak ñi nga xam ne matalaguñu li nga xamante ne nii mooy eh, di gént mooy eh, ñi nga xam ne ñoom mataguñu euh, majeuraguñu waaye ñooñu minkum salaasa marat lu mu dee dee minimum ñett yi moom nañ koy nañ koy nañ koy nañ koy yii moom nañ koy def nañ koy respecté min qabli salaatil fajri laata ñuy julli fajar heure boobu ndax heure la boo xamante ne nii nit ñi dañuy tëdd te bu ñuy nelaw léeg-léeg am na yenn euh, yére yoo xam ne wala ñàkk sol yére yi ñuy bu ñuy fan bu ñuy nelaw ak tamit yére yoo xam ne day woyof yi ñuy sol te nañuy nekke du ku nekk leen war a gis moo tax suñu borom ne bu dee boobu la ku mu man di doon gone gi nga xamante ne nii ràññee na te majeuragul kooku balaa dugg nay nay nay yëglu waaw bu njëkk baa ngoog min qabli salaatil fajri ñetteel bi wa na tada'uuna siyaabakum min adh-dhahira ak jamono ji nga xam ne ci ngeen di tege seen yére mooy summi seen yére yi ngir tëdd ngir sieste min adh-dhahira ci bu naaj wi tàngee heure sieste heure boobu ñëw rek fërëx fërëx dugg ci néeg noonu déedéet waaw bu ñetteel bu mu ne wa min ba'di salaati al-isha ginnaaw julli gi nga xam ne mooy gée ja après gée yi jaam yeeg gone yi nga xam ne même ñoom ràññee nañu waaye nekkaguñ ay majeur ñoom it ñooñu yëglu ci ñetti waxtu yi surtout ñetti waxtu yi moom dafa moom moom moom yii nañ ko yëglu mu ne salaatu awratin lakum ñetti yoo xam ne mooy borom bi xam na ne nit ñi seen awra yi da ciy feeñ waaw waaw mooy dañuy nekk soit nitay nekk ak soxnaam walla moom kese mooy doo gis nit benn nit gërul gis mu tëdd lalam daal di costume ah comme buy génn sol cravate tax kii def noonu wala sol daamine bi sol kii bopp yi ñu ne ko waa nijaay foo jëm wala mu amul nijaay waa sawaay foo jëm mu naan damay nelaw yi xam nga loolu am non loolu <laughs> loolu moo amul <laughs> waaw d'ailleurs sax bu wooy waaye tëdd yooyu yépp waxuma tëdd rek kër gi rek bu fi duggee commencé summi affaire yooyu waaw kon nag si rawatina bu dee day dem tëddi waaw mu ne nag laysa alaykum wala alayhim junahun ba'du nag ginnaaw yii moom amul problème ndax du heure wu awray feeñ waaw du en général waaw yooyu man nañ see dugg léeg-léeg saa yëglu li gën sax ci kaw loolu lépp mooy malgré tout ça nañuy yëglu tout le temps waaye yii ñooy feddale ko yi nga xam ne moom man da waaw léegi nag mu ne tawaafuuna aleykum ndax ñoom dañuy bàggante ci seen biir lu bari ba'dukum ala ba'd leen ci leen mu ne kadhalika yubayyinu llahu lakum ayati wallahu alimun hakim kanta ñi nga xam ne rek ay majeur lañ xale yi nga xam ne ay xale la ñoo nekk majeur loolu léegi ñoo paayeeg maire yeeg ak ñépp a yem ñoom ñépp léegi moo tax mu ne wa idha balagha al atfalu minkum al hulum falyasta'dinu kama sta'dana alladhina min qablihim waaw léegi nag bu nee nag gone yi dañoo jote mooy majeur la majorité suñu majorité moom lool waxoon nañ ci taxawoon nañ ci vay <laughs> vay moom xam nga ne loolu duñ ci ñëwaat <laughs> yeneen bi alay saat keroog bi muy digal Seydina Abdallah ibn Umar bi mu naan keroog damaa ñëw quatorze ans laa am yeneen bi alay saat salam d'accordu ma waaw xare bi ci tegu ma am quinze ans mu daal di may d'accord bi nga xam ne Seydina Umar ibn Abdul Aziz ci la yëge xadis boobu mu bind ci gouverneur am yi bi mu nekkee xalifa ne euh, euh, datu majorité mooy mooy mooy quinze ans xam nga boobu gisoon nañ euh, masala boobu majorité ñaata la Hanafiya yi ñu ngi la naan bu dee jigéen di sept ans yi dix-huit ans góor dix-huit ans entre yooyu bon yooyu ay wax la yu jële ci al imaamu Abu Hanifa ñii naan la quinze ans ñii naan la non non dix-huit ans mooy loolu yëpp ak mais à condition que loolu mooy bu dee ne ak neuf bële nga xam ne Sayyidatu Aisha doon wax naan ndaw si bu amee neuf ans euh, la loolu mooy bu dee ne daa am neuf daal di gis signe de puberté comme mu gis ay règles wala yi nga xam ne day wane ne lii nii moom moom moom moom la voilà mooy loolu fekk amul neuf loolu mooy at bi gën tuuti. mais tekkiwul ne day am 9 ans rek ñu ne waaw elle est majeure non loolu de loolu leeraloon nañ la ko fay lii sax waruma ko ci woon a tuddi wax <laughs> voilà bu ko defee ngay dellu di révisé <laughs> voilà mooy euh, mooy bu dee ne ans bi mooy bu dee dañoo ñëw ba at yooyu amul dara luy wane ne amul benn signe de majorité bu mu am bu boobaa dañ naan fixe dañ koo fixé 15 ans comme ni Shafi'i ñoo ñu di wax ñële ne 18 ans selon jigéen beeg góor bi 17 wala 18 ans ainsi de suite kon. mu ngi noonee léegi nag <laughs> mais bu gisee benn signe euh, ci yooyu boobu dañ naan kii kii moom majeur la waaye bu ko gisul bu matalee quinze ans ci ñu wax quinze ans wala dix-huit ans ñu wax dix ans dañ naan même bu ko gisul léegi moom euh, léegi nag majeur la kon mu ne ñi nga xam ne nag ñoom dañoo jote alxuluma fal yastazinu ñoom bu boobaa nag ñu majeur gone yi buñ nekkatee majeur nekkatu ñuy gone waaw fal yastazinu nañuy naan di sàkku ndiggal di yëglu kamaa kem na nga xam ne istazana alladina min li ñi leen jiitu woon ci mag ñi noonu la ñuy def waaw waxtu wu ne bala ngaa dugg ci néeg doo ñëw ne dabaj dugg ba pare naan maa ngi jéggalu de <laughs> waaw eh, maa ngi jéggalu de gis gis naa looy yow kay yow <laughs> mu ngi noonu boobu nga gis ne boobu suñu boroom tabaaraka wa taala gone yi ci boppam la waxal directement waaw ne ñoom ci seen bopp nañu nekk ñoo xamante ne nii dañuy euh, euh, euh, dañuy nañu ñaan digal alladina malakat aymanuhum walladina lam yablughul hulma ñoom la jox foofu moom ñoom la wax <laughs> mais ñan ñooy respecté loo loolu gone mooy wàllu yi mooy seen kii moo la al imam an-Nawawi rahimahullahu taala mu ne nag as-sabiyu yatanaawalu sabiya aidan la farqa baynahuma bila xilaaf mooy yow doone a sabiy góor la kon jigéen bi xale bu jigéen bi bokk ci mu ne déedéet ñoom ñëpp yam nga na lat sabiya sabiy ak sa day dugalaale ya amul benn différence waaw waaw te digal bi ñu digal wàllu yu bi sa dafa war waajib moo tax mu bind moo tax mu wax ko fii nii lool ci euh, mu wax ko ci euh, nu mu tudd buloo bi nii noo manaan naan buloo bi euh, riyaad bi tudde noonu buntu bi ne baabu wujubi amri yi indi hadis bi <laughs> waaw war gi waaw waaw xamal leen yooyu yëpp da leen ko yiñ fi wax yépp waaw bu jaree yow bu dee manoo ko xamal leen julli xamal leen yooyu ruknu ya charte ya yooyu xamoo ko manoo ko mooy da ngay ut ku leen ko jàngal waaw da ngay ut ku leen ko jàngal wala yéen ñépp ngeen ànd di ko jàng bu dee xamoo ko ndax yow da nga ko waroon a xam bu yàgg sax waaw